am yaxsabuuna annaa laa nasma'u sirrahum wa najwaahum balaa wa rusulunaa ladayhim yaktubuun mu ne kon suñu boroom bi waxaat fi nga xam ne lañu yemoon ci quatre-vingtième aaya bi mu ne am yaxsabuuna walla waa Màkka ñi doon tërali plan ndax ñun dañoo yaakaar ne an naaka ne ñun borom bi laa nasmaw dégguñu sirrahum la nga xam ne mooy seen secret ñuy wax wa waa najwaahum ak seen déeyaale yi nga xam ne moom la ñuy def ngir di la fexeel yow yonent bi alayhi salaatu wassalaam wikloo yi ñuy def contre sama diine jii balaa a kay wa rusuluna te suñu ndaw yi sax la day him ñu nga fa ñoom yaktubuuna doon bind li nga xam ne moom lañu ne woon ci kaw suuf comme ni mu waxe woon kiraaman kaatibiin boole lañ ay malaaka yoo xam ne bindkat lañ la ñuy jëf yaktu ya'lamuuna xam nañu maa taf'aluun li ngeen di jëf te waxoon na ne maa yalfizu min qawlin illaa ladayhi raqiibun atiid kenn du yàbbi benn wax lu duy ne aqiib ak raqiib raqiibun atiid ñu nga fa kon nag suñu boroom ne qul waxal yow yonent bi alayhi salaatu wassalaam ñii di bokkaale boroom bi te naan daa am doom wal iyaadu billaah wax leen in kaana lirrahmaani bu dee ne boroom bi fees dell ak yërmande ji dafa am waladun daa am doom fa ana man awwalul aabid lii na maay ki nga xam ne maay njëkk a nekk jaamu yàlla lii nag borom bi tabaaraka wa taala daf ci wane loo xam ne yonent bi alayhi salaatu wassalaam mooy premieru jaamu yàlla ci lu ñu joyal amul kenn koo xam ne moo ko njëkk a nekk jaamu yàlla bu loolu moom la doon wax ci xadis bo xamante ne nii al imaamu alxaakimu naysaabuuri moo ko soloo bi sanadin saxiix ci almustadrak mu ne moom yonent bi alayhi salaatu wassalaam kuntu nabiyan wa aadamu munjadilun fi tiinatihi mu ne kuntu man yonent bi alayhi salaatu wassalaam dama nekkoon nabiyan yonent wa aadamu jamono ja may nekk yonent man seydinaa aadam munjadilun fii tiinatihi mu ngi woon ca ban bañ ko doon waaj defal sax defara bu ñu ko woon kon loolu lan lay tekki tekkiwul mukk ko ne woon mu ngi woon ci xam mooy ci ci xam-xamu yàlla mukk ñun ñëpp ci xam-xamu yàlla lañ mas a nekk amul dara lu exister ak lu loo xam ne bu naroon a exister nii lay demee lu dul mu ngi ci xam-xamu yàlla ci lu jiitu mooy kon yonent ma lay saa bu naan man damaa nekkoon yonent te Seydina Adam mu nga woon ca banam defaraguñu ko woon loolu mooy moom mooy premier yonent kon yonent yëpp mooy bu dee chronologiquement ci wàllu kan moo njëkkaw ñëw ci kaw suuf waa loolu Seydina Adam la moom alayhi salaatu wassalaam moo mujj waaye dëgg-dëgg bi yàlla laata muy indi mbindeef yi di feeñ ba mu dogalee kën ne kii njëkk a nekk yonent njëkk a nekk jaamam mooy yonent bi alayhi salaatu salaam te loolu la yonent bi alayhi salaatu wassalaam di wax sinon wax jooju du am njariñ ndax bu dee ne mooy kon ci xam-xamu yàlla moom ci la nekkoon yonent dañ naan mais maam aadama alayhi salaam ci boppam ci xam-xamu yàlla nekkoon na yonent laa ah, laata ñu koy defar kon wax jooju moom tekkiwul lool li muy tekki mooy yonent bi alayhi salaatu wa salaam mooy le premier envoyé moom la borom bi njëkk yoon yónni def ko yonent waaye moom la mujjee indi voilà ci kaw suuf moom la mujjee. feeñal ci zahir nii ñu koy gis mooy benn yonent waaye moom la yonent moom la suñu boroom njëkk a yónni loolu moo taxoon ci saar yu mag yi dinañ ko gis bi nga xam ne ci la naan yonent suñu boroom ne man maa jël pacte ci mala ci yonent yi alayhimu salaatu wasalaam ne leen am na yonent woo xam ne bu ñëwee fekk leen ci seen mission yéen ngeen koy doxal da ngeen bàyyi li ngeen nekk topp ko dimbali ko ba pare ngeen jàppale ko est-ce que d'accord ngeen ñoom ñu ne aqar naa d'accord nañ borom bi tabaaraka wa taala lool bu wanee dara mooy ne yonent bi alayhi salaatu wa bii day wane ne mooy njëkk jaamu yàlla wa ana awwalul abidin mu ne subhaana rabbis samawati wal ard subhaana gàcc ngaalaama rabbis samawati borom asamaan yi wal ard ak suuf rabbil arshi di borom arsh amma yasifuuna waay gàcc ngaalaam moom moom moom sori ak li ngeen koy melale ak bokkaale gi ngeen koy bokkaale fazarhum suñu borom ne bàyyi leen rek yaxuudu ñu xuus ci seen bakkaar yi ñu nekk ak seen mooy yàlla yeeg seen bokkaale yi wayal abu ñuy fo xattaa ba kera yulaaqu la ñuy dajeeg yawmahum alladhi yu'adun la ñuy dajeeg bés bi nga xam ne mooy saa bés pénc bi nga xam ne moom lañu leen di diggee di leen dig di leen ko tëkkoo wa huwa te moom mu ne borom boobu nag wa huwa moom alladhi mooy ki nga xamante ne nii fi samaa'i ci biir asamaan ilaahun moo fay yàlla nga fa nekk mooy foofale yàlla ba mooy boroom bi tabaaraka wa taala wa fil ardi ci biir suuf si ilaah moo fi yàlla wa huwa ta moom borom boobu tabaaraka wa taala alxakiimu mooy ki xereñ a yàtte alalimu mooy ki xamaa koom bi lii day wane la borom bi newul ci biir asamaan si te newul ci suuf si ndax boo nee mooy li ci biir asamaan si mooy wax ji léegi lenn la waaw du na ne moom fu fil ilah fi samaa'i ci biir asamaan moo fay yàlla bi waa léegi wa fil ardi kon yàlla daa nekkaat ci suuf moom kon loolu day wane ne mooy déedéet waa asamaan foofu kañ fay jaamu te yelloo ñu jaamu ko fi mooy yàlla waaye yàlla nekkul ci temps bi newul ci espace bi ndax yooyu moo leen bind te bi mu leen di bind moom mu ngi fi woon laata yooyu di am moom subhanahu wa taala mu ne wa tabaraka alladi barkeel na ak ki nga xamante ne nii lahu moom la ñeel mulku samawati moomeelu ka samaan yi wal ardi ak suuf wa ma baynahuma ak li nekk ci diggante bi wa indahu tafa moom la nekk ilmu saati xam-xamu yawmal qiyaam kañ lay ñëw fa borom ba la ne wa ilayhi ta ci moom dong tur turja'una ca ngeen di dellu wala yamliku alladhina yad'una min dunihi shafa'a mu ne gis nga yëgal leen yéefér yii kene wala yamliku tam moomul tam manul dara amul ci ay loxoom nekkul ci mémisam loo xam ne moo ci soppande ko alladina ñi nga xam ne yad'una ñoom ngeen di jaamu min duuni la min duunihi wëllif borom bi tabaraka wa taala muy seen xërëm yi amuñu dara ash-shafaata ci rambu mooy seen xërëm yii ëllëg da ngeen ne leen di jaamu ngir ñu jegeel leen boroomam ko seen boroom mooy illaa li yuqarribuna ila allahi zulfa nee ngeen lool yëg leen ne ñoom nag manuñu dara bu ëllëgee rambu lee sax ca kanamu boroom bi ñoom manuñu ko ne illaa lulul man ka nga xamante ne lii bokkul mooy istisna munqati la mooy waxul ne yàlla yooyu ba des ci ñoom mukk ba des man ka nga xam ne shahida bil haqq moom dafa seede li nga xamante ne moo dëgg gii di alquran waaye dafa seede te gëm li nga xamante ne mooy kalimatu laa ilaha illa allah muhammadun arsalahu mawla bu mat kooku moom la borom bi di may mu mën a see mu mën a def li nga xam ne ram mu ëllëg intervention bil haqq yi nga xam ne moom dafa seede dëgg te gëm ko wahum te ñoom ya'lamuuna te xam nañ ne ñoom li ñu gëm mooy ne mooy dëgg te xam nañ ne yonent bi sallallahu alayhi wasallam mooy dëgg te xam nañ ne Seydina Isa Seydina Usayr ak malaaka yi du ñu yàlla waaye jaami borom bi nañ tabaaraka wa ta'aala mu ne wala in saaltahum te gis nga yéeféer yii nii mooy yéeféeru Makka waxoon nañ la yéeféer yi nag yemuñ ñoom daa bari nag woon li ëppoon ci ñoom mooy gëmoon nañ ne yàlla am na ñeneen yàlla am nañ mais nag foog ñu koy bokkaale suñu borom ne wala insaltahum te boo leen laajee man xalaqahum waaye yéen waa Quraysh ñii di weddi kan moo leen bind la yaqulan la yaqulunna Allah dinañ la tontu ne ah borom bi de moo ñu bind fa anna yufakun waa léegi ñoom nan lañuy weddee nan lañuy weddee léegi ginnaaw bi nga xamante ne d'accord nañ ne borom bee leen bind nan lañuy d'accord ne borom bee leen waa dong lañ war a jaamu te duñu ko bokkaale waaye paradoxe bi li nga xam ne moo ci yéeme mooy nee nañ yàllaa leen bind waaye nag bu ñu ñëwee ba war koo jaamu fokk ñu boole koog suñu yàlla yii nag ndax ñoom dañ ñu koy gën a jegeel loolu nag mu nekk loo xam ne raisonnement bu fóolu loo xam ne nan lañ ko mën a xalaatee mu ne waqiilihi waaye suñu boroom nee na man. dégg naa lépp luy xew mooy ki nga xam ne mooy as-sami'u mooy ki nga xam ne aji déggaakoon joo jële mooy borom bi tabaaraka wa taala mu ne wa qiilihi ya rabbi inna haa'ulaa'i qawmun laa yu'minuun mu ne dégg na waxu yonent bi alayhi salaatu wa wassalaam mi nga xam ne moom mooy wax ne ya rabbi e yow sama borom mooy waxu yonent bi alayhi salaatu wa wassalaam bi muy jàmbat ñoñam ñii waa Makka weddi gi ñu ko weddi daal di koy lankal nekk ci nga xamante ne mooy seen bokkaale gi suñu borom nag alayhi salaam di dagaan borom bi di ko woo di ko yëgal ne ko waa Makka de dañ maa bàyyi gëmuñ ma te jàppuñ sa diine ji la muy wax rek ne yawmal qiyaam yonent bi alayhi salaam da koy wax ne yaa rabbi inna qawmi ittakhadhu hadha al-qur'ana mahjura borom bi man de sama ñoñ ñii dañoo jàpp alquran dañ koo gàddaay loolu nag wax jooju muy nga xam ne fii ci kaw suuf yonent bi alayhi salaatu wasalaam da ko doon jàmbat boroomam loolu lay wax ne wa qiilihi ak wax ja nga xam ne moom la doon wax di ko na ko dee naan lan yaa rabbi ee eh, yow sama borom inna haa'ulaa'i gis nga gaa yii sama gaa yi waa Makka ñii nga ma yebal ci ñoom qawmun ay nit lañ loo xam ne laa yu'minuuna gëmuñu dara duñu gëm dara maa ngi fi di leen woo boobu ba léegi faale wuñu ma fasfa anhum yeneen ci bi alayhi salaatu wassalaam suñu borom ne fasfa anhum mooy daal di leen du mooyu nekkal ñoom ci jàmm rek mooy ne woo leen woo dee leen woo ak hum man di demee woo leen waaye wasfa fasfa anhum mooy dummóoyul seen weddi gi ñu weddi bu tax nga ne bon man nag woo watuma leen quoi boobu ba léegi maa ngi leen di woo faale wu ñu ma mu ne fasfa anhum mooy dummóoyul ci dummóoyu ni mu moo taxoon wax ko ci feneen mooy dummóoyu gu jege goo xam ne gu rafet lay doon kii ñuy wax waaye saabo boo amaatee occasion ngir woo leen nanga ñëw woo leen de waqul wa fasfa anhum waqul salaam te dee leen wax waxu jàmm di leen wax li nga xam ne mooy alquran ji buñ la défiyeloo buñ la nerloo ba nga fekk leen ñoom ci ni ñuy xalaate wax leen wax joo xamante ne wax loo malo ko wala boog di mer seen kaw di leen wax yoo xamante ne nii maa la ko digal léegi waxal ak ñoom njëkk rek waqul salaam waxal ak ñoom li nga xamante ne nii mooy njëkk ak li nga xamante ne mooy jàmm loo xamante ne nii loolu le mën na leen ay indiwaat fa sawfa ya'lamun ñoom ñii nag dinañu xel sa fa xam ne li ñu nekkoon ne buñ ci génnul kene newuñ woon ci li nga xamante ne mooy yoon te mi dina dal seen kaw wallahu ta'ala alam fii la aaya bi yem kon wallahu ta'ala fii la saar bi yem kon nag ci jotaay bii di ñëw ñu gis meneen saar bi wallahu ta'ala alam wa sallallahu wa sallama ala wa ala alihi